mooy saar bi nga xamante ne nii moom mooy saytu mooy la fa la boroom bi wax ne nañ ci natt daal di ci daal di ciy nattu saytu ci ñi nga xam ne mooy jigéen ña doon jóge Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima bëgg ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu nekkoon jamono ja nga xam ne ci la sulhul Hudaybiya ci juróom benneelu at bi ginnaaw bi yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon am ay accord ay daldi jàmmoo ak ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh di yéefiru Quraysh nii ba mu ñëwee bëggoon umra ñu ne ko doo umra waaye nag ñu daal di am ak moom ay accord jël ay pacte yoo xamante ne nii muy yoo xam ne moom moo leen moo leen <clears throat> moom lañ jëloon seen diggante diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñooy yéefiru Quraysh yi kene yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi at mii ci juróom benn lu at mi ci gàddaayam bi alayhi salatu wasalaam du mën a dugg ci Makka tey di ziyaare di def umra waaye na dem ba déwén ñu tegaale ci ay yoo xamante ne nii ci accord yi ay yoo xam ne bokkoon na ci ne moom moom képp koo xamante ne nii ci waa Quraysh la bokk mooy yéeféer la walla du yéeféer jóge fii ci Makkatal Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daal di dem fekki yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bu boobaa moom yonent bi alayhi salatu wassalaam moom par force mu daal leen delloo yun delloo leen makk ga ñu jógee waaye képp koo xamante ne nii nag moom ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi la jóge daal di jóge madina daw ci ñëw makk fii ci waa Quraysh waa Quraysh ñoom dañ koy téye duñu ko delloo seen njiit yooyu nga xam ne yu dëng lañ woon yuñ tegoon yaakaaroon ne ñoom ñoo ñoom ñoo doon yilif di buur a ko bummi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loom ci ñoom ci ñoom ci loolale d'accord ndax xamoon na ne lislaam moom bés bu amee jàmm Quraysin ñii di waa Makkatul Mukarrama moom dina mën a woote ci yeneen gox yi bu ko defee lislaam dina gën a law loolu nag saar boobu nag am aaya yoo xam ne nag dafa ñëw ci saar bii di leeral ne ñooñu nag nga xam ne buñ jógee ma ca ci bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci Quraysh ci waa Makka waa Makka duñ leen delloo ñooñu noonu suñu borom ne jigéen ñi ne duñ leen delloo mooy buñ jógee Makka boobu daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa war a obligé force mu delloo leen ko suñu boroom nag ne ñooñu jigéen ñi bokkuñu ci waaye buñ ñëwee daa am noo xamante ne nii ci lañ leen di examiner daal di leen nattu ba xam ndax ñii est-ce que dëgg-dëgg yàlla ak yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi gàddaay te yàlla tax moo leen tax a jógam déet moo tax ñu tudde saar bi al mumtahina mooy li nga xam ne mooy boobu moom lañ koy moom la ñuy examiner daal di saytoo ndaw soo sele wala soxna yoo yële di jóge Makkatal Mukarrama di ñëw fii est dëgg leen tax a jóg wala waaye loolu benn wax la mooy almumtahina wala nga ne rek saar bi almumtahana boo nee almumtahana nag moom mooy ndaw sa nga xam ne dinañu ko gis ci biir saar bi kene moom moomale nga xam ne bi mu ñëwee ci la mbir mi daal di jina a wàcc daal di xew ki nga xam ne ba aaya yi wàccee aaya yooyu nga xam ne dinañ leen gis insha allahu taala ci biir saar bi moom ba mu ñëwee da daw soosu tuddoon Umm Kalsum bint Uqbat ibn Abi Mu'ayt moom moomu nga xam ne mbokk la woon ci sayyidina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiim rahmaan di xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ñetteelu xalifa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ndaw siidi Ummu Kalsuum bintu Uqbata ibn Abi Mu'ayt mook sayyidina Usmaan ay mbokk lañ woon ci wàllu yaay ndax ñoo bokkoon yaay waaye baay lañ bokkul woon ndax baayu ndaw sii moo doon kàccoor bu mag ba di Uqbat moo Abi mi nga xam ne ak kàccooram gam doon def dëgg ay ak ay ak yu mag yam doon teg yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi makkata al mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima siiw na kon nag ndaw soosu nag bi mu ñëwee nga xam ne dañ koo waroon a jaarale ci li suñu boroom wax saytu seet ba xam ndax moom yàllaa ko tax a jóg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo too tax a jóg tax ñu tudde saar bi kon al mumtahana mooy ndaw sa nga xam ne dañ koy saytu ni ko examiner di ko di ko saytu ngir li nga xam ne xool ndax dëggaw ko tax jóg wala caaxaan kon loolu mooy li jëm ci suru aay saar bi nii saar bii nag mu ngi wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam saar bii boroom xam-xam yépp ci d'accord te nag li taxoon mu wàcc mooy keroog Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa nekk kenn ci taalibe yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi accord yi ñu doon wax sànk yooyu nga xam ne dafa doxoon diggante ki nga xam ne mooy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ak waa makkatal mukarrama ci sulhul Hudaybiya muy les pactes de Hudaybiya boo bëre nag loolu bi mu amee waa makka nag bokkoon na ca ca yi nga xam ne mooy la nekkoon ca po point ya ca poñ ya nekkoon ca accord ba moo doon nekk képp koo xamante ne nii ci tribu araab yi ci ñi nga xam ne mooy ci gox yaraab yi dafa bëgg moom nekkul julit waaye luñ man di doon bëgg dugg ci ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci pacte bi bu ko neexee ne moom daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam la faral waaye ku mu neexit ci arab yi ci kaw kaw yi ak ñeneen ñi ne man kat ñun waa Quraysh di waa Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman la ñuy àndal boobu nag loolu nag lan lay wane mooy képp ku ànd ak benn ci ñaari kuréel yooyu beneen kuréel bi amul sañ-sañu dal ci kaw kaw ko de wala ñoo ñële ndax bu dalee ci ñoo ñële mu ngi mel ni dafa dal ci ki mu séqaloon accord bi kon loolu la waxoon waa Quraysh nag daal di jàppale ñi nga xamante ne nii ay seeni mbokk ci ñi nga xamante ne nii ci waa ñu ñëw seen mbokk yi ñu daal di dal ci waa Banu Bakr ñu daal dal ñi nga xamante ne nii mooy ci ñu waa Banu bakk benn tribu la woon benn waaso la woon boo xamante ne bokkul woon ci waa Quraysh ci waa Makka waaye ñoom dañ ne woon waa Makka la ñu beneen waaso bi ne woon moo di waa Xuzaa ñoom ñu ne ñu ngi ànd ak yeneen bi alayhi même bu dee ne li ëpp ci ñoom nekk ñoom ay jullit léegi nag waa Banu Bakrin ñële ànd ak waa Quraysh ñëw daal di teg pana ngir rey ay mbooloo yoo xam ne ci waa Banu Xuzaa ci waa Xuzaa lañ bokk loolu nag waa Qurayshin di waa Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ay ponkal ci ñoom daal di leen jàppale ba ñu daal di leen faat faat gu méttee méttee foofale ca xaramul makki foofu nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko ormal bi loolu amee nag yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di yëg xabaar bi daal di ñëw nag ngir waajal nag ngir dem dal ci waa Quraysh daal di nangu ji li nga xamante ne nii mooy alkaabatal musharrafa di kaaba gu di gële bi nga xamante ne nag ci la nekk ci waajtaay boobu bëggul woon nag nit ñi yëg ndax bëggul woon moo tax moom alayhi salaatu wassalaam dafa ñaan ne Quraysh dafa ñaan boroomam ne boroom bi yal na nga gumbal kuffaaru Quraysh ñi ñu xam fi ma jëm te bu ñu dégg sama mbir bi mu nekkee noonu nag di waajtal di waajal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dem Makka jëli ko ndax ñii kat ñoom ñoo trahir accord bi bi nga xamante ne lool am na nag am ki nga xam ne moom lañ la wax sànq di Sayyidina Hatib na ibn abi baltaata nga xam ne moom a la boo xam ne dafa gàddaayoon màkk la ne woon gàddaay dem Medina waaye nag moom cosaanoowul màkk mooy ne dañ ko faa xajaloon fa la ne woon waaye bokkuloon ci seen biir njabootam nag desoon màkk boo gële bi mu jegee ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dem jëli màkka mu dal di bind benn lettre jox ko benn jigéen boo xam ne daf fa ñëwoon foofale ca madinatul munawwara jóge woon makkatal mukarrama mu daal di koy jox ab bataaxal ne ko boo demee joxal ma ko ay ay ay góor ay ay kilifa ci waa Quraysh di leen yëgal ca biir bataaxal ba ca biir lettre boobale di ko fa yëgal ke ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ñëw ci seen biir mu ngi ñëw foofale te bu fa ñëwee bu doon moom dong sax moo ñëw dina leen noot loolu nag bi nga xam ne lool xew na jibrilu sayyidina jibril alayhi salatu wasalaam daal di ñëw wax ko yonent bi salawatullahi wasalaamu mu yónni mu gën a gaawe moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina ali ak sayyidina al-miqdad sayyidina ak abu marsadin al-Mughnawi radiyallahu anhum ne leen dem leen ba bërëb bañ naan ah rawdatu xaax ab bërëb la boo xam ne bu ngeen fa demee di ngeen fa fekk ndaw soo xamante ni mu ngi wayaa si di dem Makka am na kayit gu mu yor na ngeen ko nangu bañ demee daal ci gàttal ñu daal di koy nangu ci moom indi ko nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbi ko gis ci bataaxal bi këne bataaxal bi mu ngi jóge kat ci Haatib ibn Abi Baltaata di jëm ci ay góor yoo xam ne ci kilifaay Quraysh ni mi bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di koy woolu bim ñëwee mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam gaaw gaawtu samay mbir boo gisee nag ma def lii mooy ne man Makka dama faa am njaboot ju sew te nag mooy sa saxaaba yi jóge Makka ku ci nekk foofu nga cosaanoo say mbokk nga fa mooy ne boo demee di dal seen kaw mooy ne ñoom seen njaboot kenn du leen tiital ndax seeni mbokk de seeni mbokk bopp lañu dinañ leen mën a protéger alors que man yéenéem laa fa woon sama njaboot dafa ne damay ragal buñ demee di ko ubbi ñu daal di représailles fayu ci sama njaboot dafa ne daal di leen faat faat yu metti loolu rek moo tax waaye teg waaye bu yaakaar mukk yonent bi alayhi salaatu wassalaam que damaa weddi ginnaaw bi ma gëmee bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidina Umar hadith bi sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib abul hasan wal husayn moo ko nettali comme ni mu newee ci sahihayn radiyallahu anhum wa ardaahum nee na Seydina Omar daal di jóg ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bàyyi ma ma dog boppum naafiq bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko yaa Omar xanaa yëgoo ne sa borom yëddu na xool xol waa Badar ndax Seydina Haatib mii kat dafa fekke Badar sa borom yëddu na xool xol waa Badar ne leen def leen lu leen neex daal dinaa leen jéggal loolu nag bi nga xamante ne loolu nag yor suñu borom jëf jooju Seydina Xaatib defoon di daal di wasaare di yëgle xabaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci secret noonu yàlla yi di waa kuffaaru Makka yi looloo tax suñu borom tàmbali saar bi loolu nag la ñuy gis inshaa Allahu taala ci bi bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in